a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn ba léegi ñu ngi woon ci aksik alayhi salaatu wassalaam madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam daloon kër seydina abu ayub al ansaari eh, radiyallahu taala wa ardaa eh, nañ ci jeexaloon nañ tarjumaam moom seydina abu ayub walillahi alhamdu wal minna eh, kon waxoon nañ ne xadiis boobu noonu doon nañ ci ñëwaat muy xadiis bi doon wax ci jaay gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jënd gi mu jënd pàkk boobu ci ñaari gono yooyu di Suhayl ak Sahl ibn Amrin di Suhayl ak Sahl di doomi ñoom ñaar ñépp di doomi ku ñuy wax Amr eh, kon waxoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam agsi woon na foofu foofu lañu yemoon newoon kër Abu Ayyub ginnaaw bi gëléem gi yéesee foofu en ci kanamu kër Seydina Abu Ayyub loolu gisoon nañ li nga xam ne moom la ci imaam Ibn Isxaaq waxoon gisoon nañu tamit riwaaya bi nga xam ne mu ngi ci saxiixayni bu Seydina Anas ibn Maalikin radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, waxoon nañ ne dañuy gisaale ana lan mooy li njëkk premier bi yonent bi alayhi salaatu wasallam accès lan la njëkk a doxale foofu seydna anas radiallahu taala anhu wa arda kon ci xadis boo xam ne mu ngi ci as-saxiixayn mu ne kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom bi mu agsee comme ni ñu ko fi gise woon euh, mu ne seydna anas bi mu agsee wa ka anni anzuru ila rasulillah ala raxilatihi wa abu bakrin ridfa wa mala'u bani najjaari xawlahu xatta alqaa bi finaa'i abi ayub fa kaana yusalli xaytu adrakathu lsalaa wa yusalli fi maraabidi alganam ila axiri alxadiis moom mu ne imaam anas ci xadiis bu na ci as-saxiixayn mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne wakke annii mu ngi mel ni man anas anzuru maa ngi xool di xool jëme ilaa rasulillah ci ndawu yàlla li aleyhi salaatu wasalaam mu ne ala raaxilatihi mu ngi ci kaw war waayam wa abu bakrin ridfa seydna abu bakr nekk ci ginnaawam imaam badruddin al ayni ci umdatul qaari bi muy sharaa saxiixu imaamul buxaari raximahullah mu ne loolu lii day wane ne ci même warwaay wi lañ ñëwoon ba pare mu ne xam nañ ne seydna abu bakrin radiallahu anhu yoroon na géléemam comme niñ ko gisee tout gàddaay gi waaye mu ne suwaa da ko bàyyi xubaa li maradin ndax dafa feebar mu bàyyi ko fa yonent mi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy supporter ñu war ci kanam ci benn waruwaay bi mu ne aw walla boo këne da ko yónnee waa Makka ay waa njabootam ya des Makka ngir ñu daldi leen ciy teg indil leen leen comme que agsi na ci jàmm mu ne waaye walla rek mu am beneen sens boobu moom la gën dëgëral moom la jeng jëm moom imaam Badruddin al-Ayni rahmatullah alayhi mu ne mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko supporté teg ko ci géléemam nekk ci kanam mu ne ci ginnaawam ngir wan nit ñi makaanatu as-Siddiq radiyallahu taala anhu di wàccuwaayam tolluwaayam fa yàlla ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, loolu mu ngi ko bi muy sharaa xadiis boobu kon seydna anas ne kon wa abu bakrin ridfa seydna abu bakr nekk ci ginnaawam mu ne wa mala'u bani najjaari xawlahu mbooloom kilifa yu mag yi nga xam ne ñooy waa banu najjaar ci waa banu najjaar wër ko bul fàtte ne ba muy jógee xubaa ci même xadiis bi ci kaw seydna anas dane euh, dafa daldi wàcc aleyhi salaatu foofu la ci xubaa nazala fi uluwil madina foofu mooy xubaa fii xayin ci quartier boo xam ne yuqaalu lahum ñoom ña fa dëkk ñu ngi laan leen banu amr ibn awf ñuy waa banu amr ibn awf ci xadiis bii la ne fa aqaama fihim arbaa ashara layla mu daldi fay passé quinze jours mu ne thumma arsala ila mala'i bani najjaar mu daal yónnee ci mbooloom waa banu najjaar moo tax bi mu agsee mu ne man maa ngi mel ni ku koy gis Seydina Abu Bakar nekk ci ginnaawam ci même waruwaay bi mbooleem banu najjaar yi kilifaay dëkk ba di waa banu najjaar daal di leen wër fa jaa'u ñu daal di agsi ba xattaa ba ni nga xamante ni nii alqaa bi finaa i abi ayub di muy wàcce bagaasam ci euh, ëttu seydna abu ayubinil ansaari mu yokkal ñi ci leneen moom seydna anas mu ne euh, radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam wa kaana fa kaana yusalli xaytu adrakathu salaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa nekkoon doon julli fépp foo xamante ne nii fa la ko fu ko julli ma sa fekk rek foofu lay julli foofu lay julli moom aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu la ko xadis yu bari waxe comme xadis sayna Abu Dhar ak xadis yi ne ci saxiixayni wa ju'ilat liya al ardu bu sayna Abu Hurayra wa ju'ilat liya al ardu masjidan wa tahura <clears throat> mu ne wa ju'ilat defees nees defees na defeesal nañ ma defal nañu ma al ardu suuf si masjidan muy julliwaay wa tahuran ak loo xam ne lu ñuy man di laabe la di ci mën a tiim ku am janaaba te amoo ndox walla nga am euh, nu mu tuddati toj gu ndaw gi te amoo ndox waaye mu waxoon seyna abu dhar ne ko fa ayyuma adrakat al ardu kulluhu masjid fa ayyuma fa ayyuma adrakat ka salaa salaa fa sal mu ne ko woon ci xadiis boobu mu ko doon laaj muy sax imaam muslim ana ban jàkk la njëkk tabax ayu masjidin wudi'a ala al ardi awwal ana ban jàkk la njëkk tabax ci kaw suuf ci biir foofu mu ne ko suuf si yépp jàkk la fépp foo xamante ne nii julli fekk na la fa rek fa salli na nga daldi julli foofu loolu moo tax Seydina Anas ne euh, fa kaana moom alayhi salaatu wasalaam nekkoon na yusalli di julli xaytu adrakatku adrakathu salaa fu ko julli mën a fekk eh, ba mu des ci yi nga xam ne dañ ko aaye comme ay xamaam mooy wanag yi yi ñuy sangoo ak yi nga xamante ne ni eh, mooy yi ñëw ci xadiis yu bari comme toilette yeeg eh, masbala yeeg muy sëli fi ñuy tuur kii dépotoir yeeg yeneen yooyu nag dañuy tere sangu ku daldi julli foofu ah mu ne wayu sallita nekkoon na moom alayhi salaatu wasalaam di julli fi marabidil yi doon julli fi nga xam ne mooy enclos wu fi nga xam ne fi la jur ji mooy ghanam yi eh, xar yi bëy yi yooyu noonu seen enclos yi fi ñu doon nekk nga xam ne fa la ñuy dallu nga xam ne buñ fa newee ku wax foofu seen saw yi dafay nekk seen neefare yi dafay nekk foofu noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne wa kaanate nekkoon na yu yusalli doon julli wa yusalli fii marabidil ghanam loolu dañ ciy jànge nekkoon kon jullee ci marabidul ghanam yi dara newu ci moo tax bañ ko ko laajee moom mu joxe ci ndigal mu permettre ne sallu comme ci xadis boobu imaam at-Tirmidhi moo ko solo jële ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu a yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi a'tanil ibil mu ne sallu julli leen fi marabidil ghanami ci fi nga xam ne mooy daluwaayu fi euh, jur ji di fanaan di tëdd tamit di fa noppale ko ñu leen fay bàyyi seen enclos yi waaye wala tusallu enclos nag tekkul ne day dañ koy fermer saa su ne mën na nekk à plein foo xam ne fa la ñuy nekk foofu man man nga faa julli muy marabidul ghanam mu ne wala tusallu te bu leen julli fii antanil ibil fi nga xam ne nag fa lañ euh, euh, gëléem yi ñoom fa ñuy nekk di fa dal di fa nekk euh, seen yooyu ñuy tëdd ko dallu kon ñu gis ne kon jànge nañ ci lan këne wa yusalli fi marabidil ghanam këne julli di julli foo xam ne xar yaa fay ne seen e, neefare yeeg seen saw yi loolu day war ne kon loolu du lu lan lu laab la ndax bu laabul woon du per du ne julli leen foofu te képp ko wax fu xar yeeg bëy yi nekk moom mooy yooyu da ciy àndaale <coughs> mu ne moom Seydina Anas muy wax ci biir xadiis bi ba biir nee na fa arsala ila mala'i bani najjaar bi mu agsee nag kër mooy devanture Seydina Abu Ayyub al-Ansari mu daldi yónnee ci benn mbooloo mbooloom kilifaay waa banu najjaar fa jaawu ñu daldi ñëw nag naan mais ñi ñoo àndoon ak ñoom naan la boot ñi ci man na dem ba bi ñu agsee ba mu wàcc foofu après koy mooy agsi na destination ñoom ñu daldi ñenn ñi dellu kilifa yi dellu nit ñi commencé dem léegi nag pàkk bi bi mu ko soxlaa mu daldi leen laaj fa arsala mu yónnee ilaa mala'i banin najjaar te ñoom ñoo dëkke woon foofu di kàngamu kilifaay waa na jaar yi euh, mu ne leen bi ñu ñëwee mu ne leen fa qaala yaa bani najjaar saaminuunii bi xaa'itikum haada mu ne leen yéen waa bani najjaar dama bëgg ngeen waxaaleeg man wax ma nan ngeen di jaaye seen pàkk bii mooy tool bustaanakum haada ndax mooy pàkk la boo xam ne Seydina Anas dinañu wax gisoon nañ ci riwaaye yi weesu ko ne dañ noon mirbadan lit tamri comme l'imam Euh, Urwat ibn Zubayr bi nekk saxi imaamul Buxaari mursalan ak xadisu Seydina imaam ibn Isxaaq rahimahullah euh, jotaay bii weesu waxoon nañ ne az-Zubayr ibn Bakkaar biñ naan ci njaay mi ci njaay mi xam nga wax naa la ne imaam ibn Sa'd dafa solo ci ay sanad yu da'if ne seydna abu bakrin radiyallahu anhu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne jox ko njëg gi jox leen njëg gi am ñeneen ñu ne seydna abu ayub mi nga xam ne gone ci seen tutelle lañ ne woon moo ne man maa leen di dinaa leen gërëm loo mooy ne dinaa leen jox li nga xam ne mooy njëg gi man dinaa ko fay waaye si euh, riwaaye imaam ibn ishaq bi nga xam ne moom lañ doon gis fan yee yépp boobu noonu moom dane ki nga xam ne moom ñoom gone yi ci eh, titalukat la ne woon dañ ne woon ñoom mu ngi woon wahuma fi xijri Muaaz ibn Afra këne Sahl ak Suhayl ibnay Amr dañoo nekkoon ci titalu protection wu Seydina Muaaz ibn Afra radiyallahu taala an iljami moom imaam ibn Isxaaq ci riwaaya boobu dane fa qaala lahu Muaaz ibn Afra huwa ya rasulullah li sahlin wa Suhayl ibn Amr wa yatimaani lii wa sa urdihuma min mu ne moom ci riwaaya bi moom waxul imaam ibn Ayyub Abu Ayyub dane eh, eh, ibn Afra Muaaz ibn Afra bi yonent bi alayhi salaatu salaam dane kat pàkk bii kat Muaaz ne leen Sahl ak Suhayl di doomi Amr te ñoom ay jirim lañ yoo xam ne maa leen yor jirim yooyu maayoor seen mbir ñoom ñoo ko ma wasa urdi huma min dinaa leen gërëmloo jox leen li nga xam ne mooy njëgu pàkk bi te nga jël jàkka ji loolu kon muy beneen wax boo xam ne boobu waxuñu ko woon ndax àggalewu ñoon xadiisu seydina euh, muhammad ibn isxaaq bi kanta riwaaye bii ñu nekk imaam nekk ci as-saxiixayn seydina jaabir radiyallahu an euh, anas ibn radiyallahu taala anhu mu ne bi mbooloom waa banu najjaar yooyu agsee mu ne leen alayhi salaatu wasalaam ne leen yaa bani najjaar saaminuuni bi xaa'itikum hada ne yéen waa banu najjaar dama bëgg ngeen waxaaleeg man ma waxaaleeg yéen ngeen wax ma anan ñaka ngeen di jaaye seen pàkk bi seydna anas nag nañu fa qaalu mbooloo moomu di kilifaay waa banu najjaar yi ne ko laa wallaahi laa natlubu samanahu illaa ila ñu ne ko déet ah déedéet déet ñu ngi wàcc yàlla ne duñu sàkku njëgam lu dul ci ya buur yàlla mooy dañ la koy jox ngir yàlla dañ la koy jox ibtiraa wajhi ra dañ la koy jox ngir sàkku li nga xamante ne nii mooy gërëmul yàlla yeneen bi alayhi salaatu wasalaam est ce nangu na gisoon nañ ca riwaaye boobu dafa bañoon mooy riwaaye euh, imaam Urwa bi nekk ci saxiixul Buxaari yi mu ne dafa bañoon an yaqbilahu minhuma hibatan mu bañ koo nangu ci ñoom loo xam ne ci ak may la nekk ci riwaaye Ibn Aid ba bokk euh, euh, voilà kon Seyna Anas mu ne ñoom bi ñu waxee lool xaala ñoom loolu lañ wax leneen ni détails yi duggoon nañ ci ci jataay bi weesu que ne réellement yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo jënd ñoom nag dañ ne woon dañ ko koy may ñii ne de dinañ ko gërëmloo selon ñi ne Seydina Abu Ayyub ak Seydina Muaz na Afra euh, mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bañ ne moom du ko jël ci maye waaye du def lu dul jënd ko léegi ci loolu moom lañ mujj d'accord mu daldi koy mu daal koy jënd moom alayhi salaatu wassalaam léegi euh, loolu mu ngi woon sax ci riwaaye kii bi la woon mooy bu Seydina euh, Urwatu ibn Zubayr bi nga xam ne moom moo nekk ci saxi imaamul Buxaari fa la bañe woon ne duma ko jël du ko nangu ci ñoom ñaar hibatan ci loo xam ne ak may lay doon Seydina Anas nag wax ñu ñun li ñu soxal mooy côté bii yow xam nga ne gisoon nañu mooy pàkk boobu dëgg-dëgg est-ce que li ñu gisoon rek a fa nekkoon mooy mir badan li tamb est-ce que dafa nekkoon rek foo xam ne dañ fa doon weer tàndarma naa Anas ne déglu leen fa kaana fiihi maa aqulu lakum nekkoon na ci pàkk boobu lii nga xam ne moom laa leen bëgg a wax jàpp leen bu dëgër ngeen pour ngeen xam pàkk boobu lan la woon akbar mooy ne bëgg leeral loo xamante ne nii ba ñu xam waaw benn détail bàyyi lu ñu ko am na ñu leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di fayal kon euh, mu mu ne ñu moom Seydina Anas kon wa kaana fa kaana fiihi nekkoon na pàkk boobu nekkoon na fa ma aqoolu lakum lii ma leen bëgg a wax mu ne kaanat fiihi qubuurul mushrikiin pàkk boobu ay bàmmeelu ay yéeféra fa newoon mooy pàkk boobu noonu ñu doon weer tàndarma yi am na ci am na fa foofu pàkk boobu am na ci partie boo xam ne ay néew ñoo fa newoon mooy dañ faa suuloon ay mushrikuuna ay bokkaalekatu yàlla mu ne wa te nekkoon na ci pàkk ba fii xirab mooy loo xam ne dafa mooy lu lu lu lu comme mur bu fa newoon bu daanu ña fa newoon tabax yu daanu wa kaanat fiihi xirab mu ne loolu rek dafa ne mu ne wa kaana fiihi naxlun te amoon na tamit ay tàndarma garabu tàndarma yu fa newoon kon ñetti yi ñoo amoon ci pàkk ba ñoo fa newoon kon da gis ne pàkk bi amoon na lan kaanat fii quburul mushrikiin bàmmeelu ay yenn ci mushrikuuna yi dëkkoon Medina yu gaañu woon foofu lañ leen dencoon loolu benn la wa kaanat fii xirab demoon na ba bu naan comme tabax bu yàgg ba commencé wu di daanu ci biir mu ne mu daanu daal di am yoo xam ne daan na fa xirab wa kaana fiihi naxlun te newoon na ci pàkk boobu ay garabu tàndar mu ne fa amara rasulullah yonent bi aleyhi salatu wasalaam daldi di joxe ndigal bi qubuuril mushrikiina fa nubisha joxe ndigal ñu daal di sulli néew ya nga xam ne ñoo newoon foofu muy néewu mushrikuuna yooyu loolu mooy ci wàllu néew yi wabil xira bi kantaa daan woon fa suwiyat ñu daal di koy maasale léegi lépp comme si la daan woon yëpp ñu tojaate ko ba mu kii daal koy maasale gin koo waddal ba mu kii ñu daal koy maasale mu tolloog suuf si mu ne wabi nax li mu digale ci kanta tàndarma fa xuti ak garab yooyu ñu daal koy dagg kon lii moo fa amoon léegi nag dañuy yóbbu nag ci ay masaa'il muy ay masala yoo xam ne insha allah nag euh, dañu koy gis bi ñu njëkk mooy waa danga ma ne mais mais dégg naa nga ne affaire bi dafa amoon ay bàmmeelu ay yéeféer euh, léegi ñu daal di leen sulli ba pare te bërëb boobu fa la jumaa ji ne fa la jàkka yonent ma lay saatu saam fa lañ ko tabax ma ne la waaw loolu la léegi nag mu poussé ñu ci masala ay masail fiqhiya mooy euh, est-ce dañuy gis ne buñ gisee ci xadiis bi nii day wone la këne kon sulli ay néewi na ngir defar jàkka loolu dara newu ci xam nga ci biti nii loolu la xadiis bi wane ndax loolu dane ay bàmmeelu yéefar dafa ne wax léegi suñu masala mi ñuy dem ci boroom umdatul qaari mu daal li ñu koy regleel muy seydina euh, euh, badruddin al ayni mu ne bi muy sharaa xadis boobu mu ne wa fiihi xadis bi ñu wax nii ci li nga xam ne dañ koy tiiree ci xadis bi ci ay àtte mu ne bokk na ci jawaazu nabshi quburil mushrikiin li annahu la xurmata lahu mu ne da gis ne xadis bi day wane ne possibilité wu sulli néewu ay yéefér ndax ñoom amuñu benn xorma mooy amuñu benn xorma ndax lañ fa nar a def jàkk léegi mu ne fa in qulta mais kayfa yajuuzu ixraajuhum min qubuurihim wal qabru muxtassun bi man dufina fii faqad xaazahu fala yajuuzu bay'uhu wala naqluhu anhu léegi mu ne boo nee nag boo nee mais mais léegi attends man man affaire yi xaw ma lënt quoi kayfa yajuuzu naka lay lii lay possible lay possible ixraajuhum min qubuurihim ay néew yu ñu suul même bu dee mushrikuuna kay nan lañ ma a daldi génnee seen néew yi te wal qabru muxtasun bi man dufina fii te nag bàmmeel bu ne bàmmeel bi kañ fa suul moom la jagoo moom mu nga faa pare kooku moom la jagoo voilà mais pourquoi comment lañ mën a sullee loolu mu ne Euh, waqad xaasawu te moom nekk na fa mooy occupé na fa dugal nañ ko fa ba mu foofu kon falaa yajuuzu bay'uhu wala naqlu non seulement euh, warul falaa yajuuzu mooy ci laaj bi ba léegi que mooy raisonnement bi ngay topp mooy ne kayfa yajuuzu naka lañ leen di mën a génnee ginnaaw biñ leen suulee alors que bàmmeel dafa nekk loo xam ne dafa spécifique ba pare nekk loo xam ne pour kañ fa denc la ba pare tegsi si ginnaaw ñoom lu fekk kon ñoo ko occupé kon mënuñu ko jaay waruñu koo mën a jaay te waruñu koo war a génne foofu di leen toxal xultu mu ne ma ne léegi pour tontu lool mu ne tilkal qubur allati umira tilkal qubur allati umira amara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi nabshiha lam takun amlaakan liman dufina fiiha mu ne premièrement li pour tontu laaj boobu mooy ne bàmmeel yooyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi woon joxe digal ñu daldi leen sulli muy yu musrikuuna yooyu mu ne ña fa nekkoon ñañ fa suul moomuñu ko woon mu ne bal la'allaha ghusibat li am ba des sax mooy boo demee ne dañu ko nangu woon comme jaahiliya li doon xew rek man sa moroom duma mooy ne dangay am ku gaañu nga gis pàkk boo xam ne yow amoo foo suul wala yow bërëb bii neex la yàlla ku gaay doole nga nangu ko denc fa seen néew mujj ko def fa di fa denc yéen néew mu ne bal li fi nekk la'allaha amaana xusibat dañu koo sax nangu woon ci seeni borom par force de force mu ne fali daalika looloo tax baaha mullaakuha mu ne ci kaw loolu looloo tax ñi ko moom di Sahl ak Suhayl ñoom ñi ko moomoon te ñu nangu ko ci ñoom daal di koy di fa suul nit moo tax ñoom ñu am ci droit jaay ko lool da ngay benn supposition la moo tax mu ne bal laallaha amaana rusiba mu ne léegi wa ala taqdi wa ala taqdiri taslimi annaha xobisat fa laysa bi lazim waaye nañ bàyyi loolu ñu supposer que ne nattale que nangu ne walla terre boobu ñoom ñoo ko loo xam ne ñoo ko moomoon nga xam ne ñoo ko yor téye ko ngir ñoom ba après pour ñu leen fay suul ak yooyu mu ne même bu dee loolu loolu fa laysa bi lazim nekkul loo xam ne si dafa taqoo ba ne voilà comme que noonu la demee kon waruñ leen foo woon a génne mu ne non ndax innamal laazimu tahbisul muslimin li nga xam ne mooy mooy li ñuy bàyyi xel te mu ngi tëkkoo takkoo mbir mi te am solo te ñu koy bàyyi xel mooy tahbisul muslimin jullit boo xam ne ñoom ñoo am seen teer daal di koy def tahbis ndax bu dee yéeféer ñoom loolu taxul laa lil kuffaar ñoom bu yéeféer yi taxul ñuy wax euh, surtout suuf yooyu ndax xoolal euh, suufu yéeféer par exemple moo tax dëkku yéeféer ngay gis julli ñi mën a ubbi benn dëkk moom suuf ya fa nekk comme ni mu demoon Xaybar kenn du ne ah kenn du ko fi laal ndax kat gaa yi ñoo ko moomoon voilà ñi ñoo ko moomoon déedéet mooy dañuy nangu lépp ndax loolu euh, ay yéeféeru ko moomoon te doon taxul ñuy wax te bu doon ay jullit la nag bu doon xeex dafa am entre dëkk boo xam ne mooy xalifa bi am benn dëkk boo xam ne doxalul li mu war a doxal ci wàllu sharia ba mu dem di fa di ko di ko regle te ñuy jullit bu boobaa du nangu seeni suuf du def lool du ko def ndax ñoom ay jullit lañu ñii nag ay yéeféer lañ moo tax mu ne loolu ci jullit ñi lañ la lay loolu di di lëkkaloo tey am solo waaye bu dee ne yéeféer yi taxul ñu mu ne wali hada qaalatil fuqaha looloo tax fuqaha yi rahmatullah alayhim di boroom xam-xamu fiq yi ñu ne ida dufina al muslimu fi ardin maghsuba yajuzu ixraajuhu fadlan an al mushrik ñu ne kantaa ñi nga xam ne mooy ci supposition biñ ne woon ne amaana ñoom dañu ko bimu ne dañ ko nangu woon ca ña ko moomoon daal di koy këf nangu de force mu ne mais looloo tax yenn euh, fuqaha yi rahmatullah alayhim ne bu ñu suulee benn jullit ci suuf soo xam ne suuf si dañu ko nangu ci mooy comme niñ ko xamee rek gaa yi nga xam dañuy falsifier ay kayit ba am seen suuf alors que suuf si moomuñu ko woon mais comme ko ñoom ñoo ëpp ay dugg ak génnal ay dugg ak génn ñu dem fexe defar dem mairie bi dem defar ba jël te yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na man qata'a xay lu mu waxati woon euh, suuf tuwiqa lahu arba euh, nu mu ko waxati fàtte naa képp koo xam ne dafa jël suufu jàmbur te amu ci droit tuwiqa lahu sab'a aradin aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam kon mooy ne dafa garaaw mu ne moo tax même jullit yow bu dee jullit ñi lañ ne moo tax fuqaha yi ne rahmatullah alayhi képp koo xamante ne nii jullit boo xam ne dañoo daf dañoo nangu suufu jàmbur dufina ida dufina al muslim fi ardin mahsuba jël jullit suul ko ci suuf soo xam ne dañ koo nangu muy suufu jullit yu ñu nangu suul ko fa ñu ne yajuzu ixraaju ñooñu mën nañ mën nañu faa génne néew ba fadlan anil mushrik waxatuma laa nag ak yéeféer koo xam ne du julli comme ñii ci supposition boobu mu ne waqat yu jaabu bi am na annahu wala mu ne ba léegi mën nañoo man na am beneen réponse xam nga yi yëpp mooy yu possible la soit ñoom dañ koo nangu woon soit ñoom ñoo ko moomoon sax waaye seen moom googu taxul ñuy wax walla mu ne waqat yu jaabu walla boog mën nañoo tontu bi annahu da'at ad-darura wal xaaja ila nabshihim fa jaaz wala boog muy ne euh, ad-darura mooy la ne dafa amoon nécessité wu ak aajowoo génn leen fo ci suuf soosu toxal leen ci yeneen bànneel te bu boobaa boobu day mën a nekk léegi nag loolu mooy tontu lan loolu yeneen ci ba alayhi salaatu wassalaam daal di digle xam nga yëpp ay euh, yu baax la ngir jéem a xam li tax waaye jullit moom lenn la mooy ida qaala allahu wa rasuluhu fa alayna as-sam'u taa fa lillahi al wa ala rasuli al-balagh wa alayna at-taslim war yonent bi alay yàlla mooy diggale mooy joxe ndigal moom mooy joxe di ordonner di joxe digal di wax def leen yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam moom li ko war mooy jottali jottali mbir mi maa ala rasuli illa al yonent bi alayhi wassalaam dara teguwul ci loo sam lu dul mu jottali li ko yàlla daldi teg ne ko jottali ko yaa ayyuhan nabiyyu balligh maa ursila ilayka min rabbik kon loolu la moom jottalee ko war wa alayna kantaa ñi ci lees ñépp muy xeet bi ñoom lenn rekk lañ man mooy ar gërëm àtte bi nu man di dem ak nu mu man di confondre ak seenu gëm-gëm ak seenu gis seenu logique ak seenu xel ak seenu doxali ñun li ñu man mooy ar gërëm wat taslim te wommatu gis nga loolu dafa ñaar yooyu dañu ànda ar rida wat taslim ndax taslim rek mën na ba dugal rida complètement ndax léeg-léeg nga wommatu ci mbir mais de force parce que amoo pexe def naan waaye yow def koo pare naan non daa man na daa mën a bañ a ñàkk rek oh man moom moom man woon a bañ a julli du ma def ko benn fardeau bu mag non du loolu mooy ak taslimu ar rida wa taslim nga gërëm mbir mi mujj yow ma so mooy avant ñu ngi xam àtte boobu ku ñëwoon rek ne la mais lii possible na danga naan noonoo loolu moom kiiwul mais ba nga xamee ne loolu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu la ko yàlla ne jottali mu jottali ñun léegi jeex na day mujj nga gërëm ko mu commencé nag di la neex nga ciy dem ba mu neex ko complètement kon moo tax même bu woon yii nii mooy ne li mu def noonu la voilà yii nag dalay leeral cause beeg lan moo tax lan moo war a tax balool xew léegi nag mu des mu ne léegi mu am beneen question nag boo xam ne day day posé wu mooy ne waaw loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ko mais est-ce que ñun suñu jamono jii loolu mën naa nekk mooy mën nañu fekk almeer yoo xamante ni nii mooy moo tax imaam badrul din al ayni mu ne fa in qulta hal yajuuzu fi hadha az-zamani nabshu kuf al kuffar li yuttaxada makaan li yuttaxada makaanuha masjida masajid mooy boo nee mais est-ce que léegi suñu jamono am nañ possibilité daal di sulli néewu ay yéeféer ngir jàkk ngir bërëb boobu ñu occupé ñu jële leen fa def leen feneen ngir foofu ñu def ko jàkk xultu mu ne ajaaza daalika qawmun muxtajjiina bi haaza alxadiis mu ne am na ay boroom xam-xam bu ne qawmun nag waaye ay boroom xam-xam ah. ay ñoo xamante ne nii ci boroom xam-xam yi ñoom nee nañ loolu possible na possible na fan lañ ko teg mu ne muxtajjiina bi haaza alxadiis euh, sukkandikoo ci xadiis bii nii ñu gis mooy xadiis bii ñu la wax sànk këne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu naa anas bi këne dafa te foofu noonu lii ma leen di wax moo fa nekk mooy ne ay mushrik ay xabru mushrik yu na ñoo fa newoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di diggale ñu daal di sulli néew yooyu nee na kon ñooñu ci boobu lañu kii mu ne kon ajaaza zalika qawmun am nañu ko permettre muhtajjiina bi hada al xadiis daal di sukkandikoo ci xadiis bi ne yonent bi alayhi salaatu salaam def na ko kon ñun mën nañ ko fa lañ yem mu ne déedéet wa bima rawaahu abu daawud as-sijistaani rahimahullah anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala haadaa qabru abi righaal wa huwa abu thaqiif wa kaana min thamuud wa kaana bil haram yudfa'u anhu fa lamma xaraja asaabathu niqma fa dufina bi hada almakaan wa aayatu dalika annahu dufina maahu guslun min dahab fabtadara annaas fa nabashuuhu fastaxraju lgusl mu ne seen deuxième argument pour wan loolu mën naa ne suñu jamono ji mooy sulli néew ay yéeféer yoo xam dañu nekk bërëb boo xam ne dañ faa bëgg a def jàkk ñu sulli leen yóbbu leen feneen mu ne ginnaaw suñu xadiis bi bu muttafaqun alayhi bi nekk ci bu Seydina Anas bi mu ne ñu teg ci ñoom ci seen dalil yi li nga xam ne moom la Seydina Abu Dawud as-Sijistaani borom sunan bi daal di solo këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dene dafa romboon benn xabru lii xam nga liy gisoon nañ ko mu ne hada xabru abi rigal mu ne lii de mooy bàmmeelu ku ñuy wax abu rigal wa huwa abu saqif mooy bàyyu waa saqif mooy bàyyu saqif wa kaana min samud te abu rigal bi ci waa samud la bokkoon wa bi bil xaram yi dafa nekkoon al alxaram dafa ñoon màkka eh, xam nga lii mi eh, xam nga lii boo fàttale ko xaw na yàgg nag te début siira ba gisoon nañu ko abu riral bii këne moom mooy mooy ba ñuy duma waa samud wa samud alladhina jaabu saxra bil waad waa samud boobu euh, bañ leen di duma bu waa kër yonente yàlla saalih alayhi salaatu ñi ko weddi woon ñépp riwaay yi dañuy wax ne euh, mbugal mi dafa ñëw dal leen ñoom ñëpp ba mu desoon abu riral nii li taxoon dalu ko moom dafa nemoon màkk ngir aji waaye mbir ma moom paaru mbugalam dafa bàyyi ba mu génn xaramul màkk yi mbugal ma daal di ko fay dal mu dee foofu lañu ko suul moom lay wax nii mu ne ba mu ko génnee nag ba mu génnee Makka fa lamma xaraja asaabathu niqma fa la ko mbugal mi dale fa dufina bi haadal makaan ñu daal di koy suul ci bërëb boobu mu ne yeneen bi alayhi ne ndax dafa àndoon ak saxaaba yi daal leen koy wax loolu la xadiis bi wax mu ne wa aayatu zaalika màndarga wuy wane lool nag mooy annahu dufina minhu ghus ma'ahu ghusnun min dhahab kër bi ñu koy suul ñu ngi ko suulaale ak benn bant branche boo xam ne comme branche garab la mais tout en or or la mu ne fabtadara naasu nit ñi daal di njëkkante fanabashuhu ñu daal di koy sulli wastakhrajul ghusna ñu daal di génne branche boobu nga xam ne tout en or la waaye ñoom loolu ñu tegtaloo ci ne mu ne qaalu fa ida jaaza nabshuha li talabi al maal fa nabshuha lil intifaa'i bi mawaadi'iha awla ñoom ñi wax lool mooy abi bu njëkk bi eh, dinañ la wax dina la wax moom eh, eh, boroom Umdatul Qaari di Qaari di imaam Badruddin al-Ayni Hanafi la woon moom ak imaam al-Hafiz ibn Hajar ay contemporains lañu woon Eh, way moom nag lu bari mooy ñoo doon dund quoi da ngay gis moom nag da doon def bu imaam alxaafis kiiwee shara euh, fathul baari léeg-léeg buñ ko bu bu bu imaam alxaafis da doon shara vingt cinq ans la ko def moom bu ñu ko joxee da ci doon recueillir yenn recueillir jot yenn partie moom it jamono joj da doon shara saxiixul imaamul buxaari ku ci nekk di def shara yi léeg-léeg moom day kii jël ci kii yi xool li imaam alxaafis wax euh, yu bari nag du ci d'accord quoi après mais du ko tudd quoi du ne moom danaan wa qaala ba'duhum am na ñenn ci ñoom dañu ne ndax même xadis bi yu ko bari na yu mel noonu bi muy saraal xadis bi yu bari yoo xam ne wa qaala ba'duhum yi muy wax imaam alxaafis ibn xajar la ci jublu te boo demee ndax <laughs> ndax dafa am taalibe bi dañ ko da doon jot ci ñoom yenn yenn saraa yi ndax yi imaam alxaafis doon def bu ko xoolee fekk moom da doon bind moom en général bu ci d'accord léegi nag du ne du ne alxaafis ibn xajar eh, mi wax lii loolu jubul walla boog dafa juum déedéet danaan waqaala ba'duhum ba pare ne wax jooj moom léeg-léeg ajib lu yéeme la ci moom après indi ne moom lii moo gin a dëgër quoi moom kooku mooy al Badruddin al Ayni xanafi la woon rahmatullah alayhi moom moo bind Umdatul Qaari chara bu baax la nag ci imaamul Buxaari boo ko booleeg Fathul Baari moom sure mën ngaa tëddi nelaw quoi yow moom mooy ne Sahih imaamul Buxaari moom te plein yow ñaar yooyu boo ko amee Fathul Baari Umdatul Qaari nga boole leen non non non non te te te parfait yow. rahmatullah alayhima hmm? mu ne gaa yi ne kon après dina la wax ñu wax mu ne xaalu ñi wax lii ñu ne fa ida jaaza nabshuha li talabil ma mais xoolal yonent ma lay saat xam hadis bii ñu la wax bu dee ne sulli néewub yéefér dafa possible ngir sàkku alal ndax dañ leen ne dafa am benn branche en or buñ ko suulaalee ñu sulli ko jël lool mu ne mais bu dee te waxu leen dara alayhi salaatu wasalaam waxu leen dara bu doon ni bu dee loolu moo possible ngir alal waaye waaye fan nabsuha sulli leen lintifaa li lintifaa ngir nag daldi jëfandikoo bi mawaadi'a ci bërëb yooyu surtout rawatina ngir defar loo xam ne lu jàkka quand même awla loolu moo gën a yey à fortiori à fortiori ñu mën a def loolu Euh, ba pare ñu ne walaysat xormatuhum mawta bi a'zami minha wa hum mu ne te teg ci leneen mooy ne ormaay yéeféer yéeféer bu dee ormaam ginu la màgg ke buy yéeféer boo xam xam nga buy dund woon bariwul bariwul bariwul bariwul am na nag am na nag màggaay ci le fait wala xat karram naa bani aadam ak yàllaa ko bind te bu doon bëgg ko woon du ko bind waaye bu dee côté pas côté pas-pas li mu gëm ak yooyu ak li mu weddil yàlla mi ko defal yooyu yëpp amul benn poids moom moo tax mu ne seen orma seen orma di du di dee ginu la màgg que bu ne ñoom ñu ngi dund ba pare mu ne bal huwa ñoom ñu ne bal huwa majurun fiy dalik ki def lool génn leen ngir tabax fa jàkk kooku dañ koy fay mu ne waa léegi mel dang leen ne mais ku wax loolu mu ne wa ila jawaazi nabshi qubuurihim lil maali dahaba al kuufiyuun wa shaafi'i wa ashhab bi hadha al hadith mu ne ci possibilité daal di leen sulli sulli leen ci seen néew yi ngir loo xam ni alal la mooy dañ ni ñoom dañ leen a suuraale alal mu ne loolu dahaba al kuufiyuun kuufiyuuna yi nag buñ ko waxee mooy xanafiya yi loolu mooy xanafiya yi lañu naan kuufiyuun ak dañ ciy boole waale tamit euh, imaam as-Sawri rahmatullah alayhi bu ne kuufiyuun léeg-léeg dañ ko ciy dugalaale ndax moom kuufa la ne woon surtout bu dee ne waxuñu ci quatre mazhab yi rek ñu nee quatre mazhab yi ñu ne al kuufiyuun loolu mooy xanafiya yi ndax ñoom kuufa moo ne woon seen siège foofu la imaam Abu Hanifa ne woon mais bu ñuy wax en dans l'ensemble imam ath-Thawri bi Sufyan euh, euh, ibn Sa'id ath-Thawri rahmatullah alayhi alayhi wa ala abi ndax baayam xam-xam bu kii la woon de boroom xam-xamu xadiis bu mag la woon a ah. papaay imam Sufyan Sa'id Sa'id ath-Thawri boobu xam boroom xam-xam mu ngi ci kii mu ngi ci téere xadiis yi ah voilà moom muy papaam bi Sufyan ath-Thawri ibn Sa'id Sa'id al-Thawri voilà euh, mu ne kon ci possibilité sulli seeni néew ngir alal ci la kuufi yu na mooy waa kuufa boroom xam-xamu kuufa yi di xanafiyey wa shaafi'i ak imaam ash-shaafi'i wa ashhab ak ashhab bokk ci maaliki yi ñoom bi hadal xadiis yi sukkandikoo ci xadiis boobu waaye bu dee ci xadis boobu mooy xadis boobu euh, dëgërul de xadis bi ñu la fi wax sànq mooy xadis boobu dëgërul mooy que ne abu rigal boobu noonu moo deewoon fii yonent mi alayhi salaatu salaam bu wax loolu xadis boobu dëgërul ndax xadis bu da'if la imaam abu daawud moo ko solo comme ñu la ko waxee lan moo tax dëgërul ndax ci sanad bi bujayr na abi bujayr moo fa nekk te moom majhul la mooy nit ku ñu naan Bujayr di doomi Abi Bujayr kooku majhul la mooy kenn xamu ko looloo tax xadis boobu dafa da'if léegi nag mooy ne seen beneen nag argument bi mooy ci pas mooy bu dee sulli ko ngir alal ci kaw loo loolu moom loolu loolu noonu moo dëgërul ndax la ndax xadis bii nii euh, dëgërul léegi mooy wérul mais bu dee ne sulli ngir tabax jàkka loolu ñoom am nañ ci dalil ñuy dem ci loolu mu ne léegi est ce que ñépp wax loolu mu ne wa qaala al awzaa'i kanta imam al awzaa'i moom fan la dëkkoon Sham mooy xaafisu moo nekkoon faqiihu Sham moo nekkoon boroom fiq bu mag moom dafa amoon ngir comme ngiru ñoom imam Malik ñoom ñu bay contemporain lañ ñoom ñu bay taalibi imam az-Zuhri lañ ak ñoom mooy imam Malik imam Sufyan ath-Thawri biñ la wax Sufyan ibn Uyayna Euh, euh, euh, ñoom Abdullah ibn Mubarak ñoom ñooñu ay contemporains lañu woon ak ñoom ma ñoom Ma'mar ibn Rashid ainsi de suite Hushaym ak ñooñu rahmatullah alayhim kon mu ne wa qaala al-Awzaa'i kanta al-Awzaa'i imaam moom ci question boobu ndax dañ leen di sulli ndax affaire mu ne laa yufal ah loolu kenn du ko def li anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma marra bil hijr qaala laa tadxulu masaakina alladina zalamuu illa an takunu baakin aw an yusiibakum maa asaabahum te xadis boobu muttafaqun alayhi la moom imaam al-Awzaa'i moom d'accord lañ ñu ne dañ ne dañ ne déedéet mooy sulli ko ngir alal mooy ah non non loolu loolu kenn du ko def ndax premièrement mooy toog première lële mooy xadis boobu wérul mu ne ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la romb alxijr muy dëkkuwaayu waa Samud ya nga xamante ne ñi ñoom la suñu boroom daldi woon toroxal fa amma buñ naan euh, euh, ñu kii bi riixin fa amma Samudu fa uhliku bi taaxi wa amma Aadu fa uhliku bi taaxi wa amma Samudu fa euh, bi 'adabin waaqi' lil kaafiriina laysa lahu daafi' min allahi dil ma'a non non du boobu alxaqatu malxaqa voilà bi muy wax ba ci biir mu ne fa amma aadun fa uhlikoo bi ri fa amma aadun fa uhlikoo bi taaxiya wa amma samuudu fa uhlikoo bi riixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sab'a layaalin wa thamaaniyata ayyaamin xusuuma fatara alqawma fiha sar'an ka'annahum a'jaazu naxlin xaawiya fahal tara lahum min baaqiya loolu mooy waa Samud ñooñu noonu nga xam ne suñu boroom dalee na mbugaloon mbugal yu tar yooyu mu ne ñooñu noonu mooy waa asxaabul xijri ñu ne asxaabul xijri léegi bërëb bokk ci Arabie saoudite tey ren ci suñu jamono mu ngi nekk ci mamlakatul arabiyatu saoudia foofu la ne mooy ci dëkk boobu ñu naan Arabie saoudite foofu noonu fala féeti alxijri mu ne ba mu fa yonent bi alayhi salaatu salaam lu romboon wa imam al-Awzaa'i mun li tax duñu ko def lool kenn du ko def kenn du leen suli ngir alal mu ne ndax bi mu rombee foofu dane saxaaba yi radiyallahu ta'ala bii mooy bi ñuy dem Tabuk insha allah dinañ ci gën a mu ne laa tadxulu bu leen dugg masaakin na zalamu bu leen dugg këru dëkkuwaay ñi nga xam ne dañu tooñoon seen bopp bañoon a jaamu yàlla bañoon a nangu yonent ba mu leen yónne woon muy yonent yàlla saalix alayhi salaatu wassalaam illaa lu dul an takunu baakin wala bu ngeen fay dugg nag de jooy leen mooy ne na bu ngeen fay dugg na ngeen di jooy aw an yusibakum ndax bañ mu dal leen maa asaabahum la leen dal allahu akbar ñun ñaata yoon lañuy dem ci mumii Firawna yeeg pyramide yeeg di jël ay photo di kontaan te pourtant ñooñu mooy ñi nga xamante ni ak palais yeeg yooyu lus lus foor ak soor boog ay gisee yooyu wala nga dem ci ñeneen ñu mel noonu ñoo xam ne yàlla dafa rëqoon seen digg ñun moom dañ koy def mais di ci kontaan di wane naan non j'étais là mañ ñi magnifique mais yonent mi alei saatu salaam moom gisewu ko woon noonu moom jàngalewul lool bañ fa rombee neewul walla des kii de souvenir def leen kii de souvenir déedéet daleen ne bu leen fi dugg lu ngeen joo ngeen di jooy ndax ragal li leen daloon dal leen <laughs> ndax suuf la soo xam ne yàlla dafa am bugaloon ña fa newoon ñun nag fa la ñuy ñëw di di nekk en en kii ak suñuy bateau de plaisance waaw muy des des sites touristiques yoo xamante ne nii c'est pour bànneexu pour avoir des souvenirs de beaux souvenirs yeneen time lay saab saab moom jàngalewul lool dane eh, bu leen fi dugg lu dul ne ngeen jooy ngir bañ li leen daloon ñoom dal leen te xadis boobu imaam al buxaari ak imaam muslim rahmatullah alayhima solo nañ mu ne fa naha an yad an yadxula an yudxala alayhim masakinu mu daal leen tere ñu daal di dugg ñu dugg seen dëkkuwaay yi bu dee ne léegi mooy tegtal bi nga ne ko shay al sheikh al imaam al jalil imaam al awzaa'i suñu imaam suñu lépp ah, sa xadiis bi di dégg nañ ko waaye <coughs> mooy eh, wan wajhul istidlaal ñun xamuñu ko ci ban wa lan nga nan nga ciy sukkandiku mu ne xoolal fa naha an yadxula alayhi masaakinam yonent mi alayhi salaatu wa salaam dafa tere ñu dugg fi ñu dëkkoon fa kayfa quburuhum mais ki nga xam ne yéeféer bu bu yàlla buggal mu dee de toute façon ku dee dee ci dee kéeféer lool lool dal doy na muggal mu ne mais imaginer bu dee ne ñoom kër yi ñu dëkkoon lañu tere nga dugg fa fa kay fa xuburam mais kon lan ngay xalaat ci dugg ci seen mbaam leen est-ce que seetlu nga wax bi mooy ne yow bu dee ne euh, waa ji ci ci néeg la dëkkoon néeg bi Euh, wala village voilà benn village la yéeféer bu mag bi dëkkoon yàlla mbugal ko mu dee yonent bi alei salatu wasalaam ne bu leen dugg ñu tere la yow nga dugg ci dëkk boobu mu ne mais bu dee wa te moom bàmmeelam ca biir dëkk ba la nekk mu ne mais yow buñ la teree nga dugg ci dëkk bi mais lan ngay xalaat nag waxuma dugg ci dëkk bi bay naan da ngay sullib néewam di fa dugg moo tax mu ne moom imaam al-Ayni wa qaala at-Tahawi li imaam at-Tahawi euh, boroom aqidatu at-Tahawiyya bi faqih xanafi bu mag la tamit euh, boroom euh, kii asaar yi ñu tuddati sharh euh, maani al-athar ak yi mel noonu boroom téere yu am solo yi moom imaam Tahawi rahimahullah mu ne qad abaaxa duxulaha ala wajhil buka yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa permettre dugg fa ngir ci bu dee ne ngir jooy la ci loolu la <coughs> bu dee loolu loolu permettre nañ ko waaye pas di fa dugg noonu ngir naan danga koy sulli waxatuma laa ngay dugg pour leneen <coughs> kon da ngay gis ne bu dee côté sulli ngir alal loolu insha allah loolu loolu li imaam al yi wax moo gën a dëgër mooy ne loolu manu la nekk <coughs> waaye nga eh, ne ma mais question ba nga ba taxoon sax mi dugg ci yépp mooy lii le fait que yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di sulli yooyu ñu ne waaw loolu li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy ne euh, man nañoo sul néewu ay na bu dee ne aajo gi da koo laaj ndax xadiisu bi ñu gis léegi xadiis bële nag nga ne mais waa xadiis bi nga wax sànqtime muttafaqun alayhi la ñaari yëpp muttafaqun alayhi la bii dañu gis ne per moom da koo def alayhi salaatu alors que bëri dane bu leen fa sax dugg bu leen dugg këru ñi nga xamante ne nii dañoo tooñ seen bopp ñu ne la amul amul opposition entre ñaari hadith yooyu dañ la ne c'est possible bu dee aajo da ko laaj comme tabax ay jàkkaat yooyu mais nag bu dee ne loolu taxul aajo waralu ko mooy dugg fa dañ koy tere moo tax xadiis bële da nga koy yenn ci kaw ne ñoom dugg gañ fa doon dugg naroon dugg foofu muy diyaaru samud yooyu kër waa samud yooyu ñu mbugaloon aajo amul aajo new fa amul woon benn aajo ñu dugg fa moo tax mu daldi leen ne bu leen fa dugg wala boog bañoon ñu dugg fa ba pare yëgadi la fa xewoon baña bàyyi xel ne fii dafa am ñoo xam ne yàlla daleen leen fa mbugaloon ñu war faa dugg nag nekk ci ñoo xam ne dañoo war a buñ fay dugg toroxlu waaye tamit